بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidi alawalina walaxirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina wa imam siddiqin mawlana abil abbasi ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey kon ci suuratul ma'aarij ñu yegg si woon fi borom bi subhaanahu wa ta'aala di waxee wa'ada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yawma takuunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibaalu kal-'ihn wa laa yas'alu hamiimun hamiima ñu gisoon fi naan kon yow bis bi nga xam ne muy yawmal qiyaamati takunu dana nekk wala bisu adduna dee tukki takunu dana nekk as-samaa'u asamaan kal-muhl kéemu du yi lu ruy wa takunu te dana nekk aljibaalu euh, doj yi euh, kal ehn kem euh, leen muy karawu karawu jur gi wala yasalu te du laaj bis booba du laaj xamimun ab soppe xamiman soppeem du laajte de du laaj tamit ay mbirum gisoon Euh, suñ jotaay bi weesu ba yegg si woon ci wàllu asamaan si ñuy wax ne borom bi subhaanahu wa taala ci alquran naka noonu yenente bi sallallahu alayhi wa ci sunna waaye lu ëpp nag ci alquran euh, su fekkente ne dañuy wax asamaan maanaam dafa am ay itlaqaat yu bari maanaam ay baat yi du du du du du ne saa yu alquran ne asamaan rek benn maanaa la ci jublu waaye ay maanaa yu wuute daf cee bokk nañ ci maanaa yi nga xamante ne moom la ñu tuddoon mooy euh, samaul bina comme wasamaa binaan ak wa banayna fawqakum sab'an shidaadan ak wasamaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un ak xalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin yooyu yëpp euh, samaul bina lay wax mooy asamaan si borom bi subhaanahu wa ta'ala tabax maanaam nga xamante ne ni ñu tabaxee suuf si noonu lañ tabaxee asamaan si nekkul rek ab ndandu foy-foy comme ni nga xam ne noonu la ko ñu bari beneen bi nga xamante ne moom mooy maanaa bu ñu gisoon moom mooy euh, samaa'u bi tekki euh, niir euh, te moom mooy wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ak anzala minas samaa'i ma'an ak wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan ak yu mel noonu ak li nga xamante ne mooy mooy yi wax naan dañuy wàccee taw bu tukkee asamaan loolu ci niir yi lay wax naka noonu gisoon nañu tamit beneen maanaa boo xamante ne am na ci moom mooy taw ci jëmmi boppam muy almatar euh, te lool moom mooy euh, comme li alquran maanaam lépp bépp alquran wax naan euh, minas samaa'i ba pare baat bi midraaran tegu ci mooy wa arsala minas samaa'i midraaran wa yursili samaa'a alaykum midraaran yooyu yëpp maanaam li mu ci jublu moom mooy taw parce que taw maanaam mooy jëmmi taw bi ci boppam moom mooy asamaan te loolu xamoon nañ ko tamit ci dañ daan wax asamaan maanaam taw dañ ko daan tuddee asamaan maanaam euh, juge gi muy juge ci kaw bokk na ci maanaam yi nga xamante ne moom la ñu waxoon mooy asamaan mooy mooy mooy mooy mooy place bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala foofu lay dogalee maanaam yenn xeetu wërsëg yoo xamante ne daf koy wàcc muy tukkee ci kaw te wërsëg yooyu jant bi tàngoor bi muy ñëw ci ñun ci la bokk asab maanaam taw bi ci la bokk euh, énergie bi nga xam ne mooy jóge ci kaw maanaam di wàcc ci la bokk ak yeneen xeet xéewal yoo xamante ne yu nëbbula ak yu feeñ yooyu yëpp borom subhaanahu wa taala di wax naan qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard waxal ana kan moom moo leen bi wërsëgal ci lu tukkee asamaan ak suuf ak man ilaahun ghayrullah min minas samaa' ana ban buur boo leen war a jaamu ci teg yàlla moo leen di wërsëgal euh, di maanaam mu wërsëgu tukkee ci asamaan euh, ba tax mu nekk kon place yi nga xamante ne maanaam bu ñuy ñaan dañ ciy juglu maanaam di tàllal suñu loxo ngir ne euh, feeñu waaye wërsëg wàcc gi muy wàcc borom subhaanahu wa ta'ala cee am yooyu maanaam ci asamaan si la ko feeñale ci la ko jële ci ci ci lay wàcce dafa am tamit léeg-léeg asamaan Euh, ñu tuddee assamaan asamaan maanaam mooy lépp loo xam ne dafa féete ci kaw euh, comme li nga xamante ne moom lañ gisoon moom man yushrik billahi fa ka'annama xarra min as-samaa'i fa taxtafuhu tayru aw tahwi bihi ar-rihu asamaan mooy ci bokkaale mi ngi mel ni kuy xawweekoo ci kaw asamaan maanaam ci place bu kawe rek lay tekki euh, léeg-léeg borom bi kon subhaanahu wa ta'ala tudd tamit asamaan fekk li nga xamante ne moom la ci jublu ci alquran mooy Euh, lu ñu tuddee euh, al ulul mutlaq maanaam mooy kawe jo jo maanaam kawe gi nga xamante ne moom mooy kawe gu ñu doyal gi te bokk na ci exemple yi ñu ci joxoon mooy a mintum man fi samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am am mintum man fi samaa'i an fa sata'lamuna kayfa nadhir yooyu asamaan foofu li muy tekki moom mooy euh, ki nga xamante ne day wàccee day asamaan maanaam day wàccee. Euh, euh, maanaam ki nga xamante ne maanaam mooy ki nekk ci kaw maanaam mooy ki nga xamante ne moo tiim ñëpp noot leen maanaam yilif leen euh, boobaa sama boobu la la day daal di féete day daal di tekki bokk na ci maanaam asamaan moom mooy saqfu moom mooy téeg d'ailleurs alquran sax ci boppam day wax wa ja'alna as-samaa saqfan mahfuuza maanaam asamaan bi dañ koo def mu nekk téeg boo xamante ne da leen di aar da leen di wattu waaye loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci beneen maanaa boo xamante ne Euh, moom la alquran di wax di ci joyale asamaan euh, bokk na ci li muy wax euh, léeg-léeg asamaan fekk mu jublu ci maanaam système solaire bi maanaam jant bi ak mboolem li nga xamante ne moo ko wër ci ay xeeti planète mooy kawaaki bi ndax kawkab moom mooy planète naj moom mooy biddiw loolu borom subhaanahu wa taala day wax kon euh, euh, comme niñ ko gise woon euh, ne li leeral ne kawkab mooy planète mooy aaya bi nekk ci sóoratu nuur nan allahu nuuru samaawaati wal ardi bi muy wax daf ne masal nuurika mishkaatin fiihaa misbaah al misbaah fii zujaaja az zujaajatu ka annahaa kawkabun durriyyun gis nga muy vert boo xamante ne day mel ni planète maanaam mooy boo xamante ne day day melax boo xamante ne leeram dégg nga yuuqadu min shajaratin mubaarakatin dañ koy taalee maanaam leer bi daf koy wallee maanaam day wut ak leer maanaam ci euh, zeytu bi nga xamante ne garab gu barkeel googu lool mooy zeytuna euh, muy olive nga xamante ne moom lañu ñu taal pour pour pour kawkab bi ci boppam leer maanaam nga xamante ne leeram moom jëliwul nekkul essence essentiel ci moom maanaam jugewul ci moom lool lu wuteeg biddiw yi biddiw yi muy euh, nag mu maanaam ñoom seen leer dañ koo tibbee ci seen bopp maanaam li ñuy lakk Euh, ci ay euh, maanaam éléments yi nga xam ne ñoo leen composé lu demee nekk hélium maanaam yooyu ñooñu ñoom ci lañ jëlee leen bi nga xamante ne euh, moom la ñu am moo tax ñuy mën di yàbbi ay ay tàngoor yoo xamante ne moom mooy ay xeeti safara yoo xamante ne ay tàkk safara lay doon ay tàkk-tàkk safara yooyu ñuy sànni moom mooy comme waja'alnaahaa li Alxuraan wax ne waja'alnaahaa rujuuman lish-shayaatiin mais yooyu nag ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom ñooy dàq seytaane yi Euh, euh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy euh, léeg-léeg borom kon subhaanahu wa taala ci alquraanam bi tamit mu tudd assamaa maanaam muy asamaan fekk maanaam li mu ci jublu kon mooy système solaire bi comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxee comme bi mu naan tabaaraka allazi ja'ala fi samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ay aka sax te màgg lépp lépp di feeñee ci moom nekk yiw yu dooleeku moom buur yàlla mi nga xam ne subhaanahu wa taala moo def ci asamaan si maanaam ay wàccuwaay maanaam ay ay bërëb ay ay ay ay tabax ay dëkkuwaay maanaam ay wàccuwaay ay mooy manazil buruj moom mooy manazil mooy dëkkuwaay yu yu kawe ah, ay constellation moom moo ko def ci suuf ci ci asamaan si ba pare mu ne waja'ala fiha sirajan mu def fa jant maanaam boo xam ne lampe la wa mu muniran ak weer woo xam ne moom day leeralaate nga xam ne moom leeram moom tibbeewu ko ci boppam waaye leeram maanaam mooy leer nga xam ne moom la ko jant bi di jox maanaam moom ci la tibbee euh, ak leeram euh, euh, loolu kon mu nekk kon ne maanaam système solaire bi nga xam ne moom la am maanaam nga xamante ne weer wi mooy astre bi nga mooy satellite bi nga xam ne day wër ci kaw day wër suuf si mais moom bokkul ak jant bi nga xamante ne moom jant bi moom ci jëmmi boppam moom mooy moom ci jëmmi boppam moom mooy biddiw bi nga xamante ne ci la yi ci des di wërwërloo maanaam moom la yeneen planètes yi di wërwërloo waaye weer wi bokkul ci planètes yooyu ndax weer wi moom ab satellite rek ci suuf si moom day wër autour du soleil du de la terre maanaam day wër suuf si loolu moom moo tax moom wër gi muy wër suuf si su matee lool moom mooy def weer amma jant bi moom wër gi maanaam suuf si wër gi mu koy wër bu matee lool moom mooy def at moo tax jant bi amul weer mais weer amul at waaye nag moo tax bu leen boolee maanaam ci kal bu ñu xoolee benn bu ci nekk ñu xool ñu dëppale maanaam euh, euh, par rapport ak suuf si ci la ñuy amee léeg-léeg maanaam ci lañuy ñuy ci la calculu weer wi ak ak maanaam weer maanaam atu weer wi ci lañ ko euh, définir naka noonu fan yi wala weer yi nga xamante ne ñoom ñooy weeri at bi tamit ci lañ ko définir mais ci cosaan suuf si moom mooy wër jant bi ja weer wi di wër suuf si maanaam su ko defee weer wi moom moo am maanaam moo am cycle bu normal mu nekk un mois. et jant bi moom moo am cycle bu maanaam bu normal maanaam bu suuf si di def ak moom mu nekk benn at moom maanaam kon euh, loolu tax euh, saison yi bi tegu ci jant bi et euh, yeneen maanaam weer yi di tourner autour maanaam mois lunaire yi d'ailleurs loolu lu yéeme la moo tax ñuy calculer at yi nga xamante ne moo tax l'islam dafa yéeme ni muy doxale moo tax at bi nga xamante ne moom mooy atu l'islam as at bi ñuy jaamoo yàlla ah ak weer yi ñuy jaamoo yàlla mu aju ci ci weer wi waaye ajuwul ci jant bi eh, dégg nga kon eh, ba mu des ci ñaari masala ci ñaari masala kese la ñuy calculer la ñuy xoolee mbir ci jant te duñ ko xoolee ci eh, ci ci ci ci ci weer wi léegi kon li nga xamante ne moom mooy asamaan léeg-léeg kon borom subhaanahu wa ta'aala di wax naan Euh, maanaam fekk daf koy tudd fekk li mu ci moom mooy univers bi maanaam ñun li nga xamante ne moom la ñu mën a gis ci univers bi mooy bi mu naan wa zayyana wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa zayyanaha lin-nazirin maanaam ñu taaralal ko ñeen ñi nga xam ne ñooy xool nga xam te ne euh, kon kii biddiw yi maanaam yooyu yëpp ni nga xam ne noonu la ñuy def ni ñuy ni maanaam bi fi nga xam ne foofu la Euh, yooyu ñooñu ñooñu mën a yegg si ci ñoom ci ay biddiw subhaanallah mais yàlla dafa yéeme parce que dafa rëy dafa rëy rëyaay boo xamante ne fii ñun euh, euh, jant bi pour mu yegg ci ñun leeram maanaam leeru jant bi pour mu yegg si ci ñun day def huit minutes huit minutes lay def environ maanaam mooy ñun bu ñu gis jant bi ni ñu ko gisee nii du du du noor la mel léegi maanaam ni muy mel dans huit minutes ñun noonu lañu ko gisee ah ndax vitesse lumière bi maanaam balaa muy yegg si ci ñun waaye euh, yeneen yi léeg-léeg maanaam nga xamante ne léeg yenn yi dañuy dem ba ay euh, ay quatre ans quatre ans après maanaam yeneen biddiw yi gën a jege quatre ans après ñun lañ koy gis yeneen yi ci des ainsi maanaam euh, ay ay ay yenn ba ba ci ñuy génn suñu suñu galaxie bi maanaam ba treize treize treize treize ans wala lu ko ëpp maanaam euh, moom la ñuy ñun ñun moom la ñuy gis wala million millions d'années plutôt treize millions d'années ah euh, ñun moom la ñuy xaar pour doogu mën a gis biddiw bii maanaam ñun biddiw yi yi ñuy mujjee gis yi ñuy mujjee gis treize virgule sept milliards d'années la mooy fi fi nga xamante ne foofu la cons foofu la euh, suñu bët foofu la mën a yem ndax foofu la leer maanaam tàqalikoowee ak lëndëm ci jaww ji ci asamaan si ñun liñ mën a gis loolu 13,7 milliards d'années la mooy kon ñun biddiw yi ñuy mujjee gis yi ñuy mujjee gis maanaam yi yi ñuy gis il y a set milliards d'années ni meloon noonu noonu lañ ko gisee ànd ak ne day daw maanaam ànd ak ne dañoo nekk di tourner saa ne maanaam kon euh, loolu yëpp ay mbir la yoo xam te ne yu kéemaane la yoo xam ne borom subhaanahu wa taala euh, daf ko dogalee noona léeg-léeg kon euh, asamaan borom subhaanahu wa tudd asamaan fekk li mu ci Euh, ci alquran fekk li muy wax ci al ci loola mooy euh, mooy euh, masdarul wahyi maanaam fan la wax yu jóge comme yas'aluka ahlul kitaab an tunazzila alayhim kitaaban na samaa maanaam wa ahlul kitaab ñu ngi lay laaj nee na nga wàccee leen ab téere bu tukkee ci asamaan maanaam mooy lan mooy place wax yu mooy wax yu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala suy wàccee suy wàccee dafa ci wax yu wax yu ci asamaan lay jóge Eh, di wàcc comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee lawhul mahfuz eh, foofu la borom bi subhaanahu wa ta'ala eh, di wàcce mbir yi maanaam maanaam alquran bi foofu lañ ko bind bal bal huwa qur'aanun majiid fii lawhin mahfuz foofu la lañ ko defoon naka noonu baytul izza muy nekk première asamaan bi ainsi de kon nga gis ne li nga xamante ne foofu la maanaam léeg-léeg asamaan ñu wax ko bu boobaa fekk masdarul wax yi la mais loolu asamaan yooyu baatin lañ maanaam du asamaan boo xamante ne mooy bi ñu tabax nii mais asamaan boobu baatin la maanaam dafa làqatu léeg-léeg borom subhaanahu wa taala ci alquran mu tudd asamaan fekk li mu ci jublu mooy jaww ji ko loolu gisoon nañ ko téegu néeg bi tamit gisoon nañ ko man kaana yazunnu an lan yansurahu llahu fi dunya wal axira fal yamdud bi sababin ila samaa'i thumma yaqta aaya boobu ak euh, awala alam yaraw ilaa mu tayri musaxxaraatin fi jawwi sama maanaam mooy asamaan si mooy jaww mooy atmosphère bi ñu gis picc yi di ci asamaan si ah maanaam ci jaww loolu dañ ci jublu mais mu am beneen leen rek asamaan borom moom mooy Euh, atmosphère bi ak couche yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo ñoo muur si te comme foofu lay waxee naan comme bi mu naan waja'alna dañoo def asamaan mu nekk benn téeg téeg moom mooy plafond boo xam ne dalay aar maanaam moom mooy lan mooy léeg euh, jant bi tàngoor yi muy sànni bu doon lépp day ñëw ci amul benn xeetu segg maanaam di yegsi ci ñun tàngoor woowa wala boog euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy comètes yi yenn ay ay xeeti xeer lañu ñu doon yoo xamante ni dañuy ànd ak tàngoor maanaam di wàcc bu ñu yegsee maanaam leen atmosphère bu moo leen di euh, maanaam moo leen di seddal ba nga xamante ni dañuy mujj daal di wëlbati ko daal di seey nekk étoile lu ñu tuddee étoile filante moom la ñuy gis noonu mu mel noonu yooyu euh, yooyu yëpp asamaan si maanaam loolu moom mooy téeg la maanaam kon téeg la mooy plafond la boo xam ne daf ñuy aar mooy maxfuuzon bu ñu aar gis nga baat bi sax ni mu sewee ko Alxuraan tudde mais euh, tamit atmosphère bi dafa am leneen lu muy jariñ maanaam euh, selon euh, niveau ban ban ban ban ban couche la ci atmosphère bi mooy ne jant bi suy dal comme asa suuf si ni mel dafa maanaam comme genre sphéroïde la maanaam dafa xaw a comme genre sphère la maanaam dafa xaw a mel ni bal maanaam mais comme nen voilà comme nen kon jant bi tàngoor bi muy tàppee ci kaw ci suuf suñu suuf si du du tolloo fépp maanaam du tolloo fépp léegi nag ngir bañ tàngoor boobu maanaam tar ci yenn place yi feneen fi sedd yenn seddaay yu jéggi dayoo yi nga xam ne duñ fa mën a dund feneen fi tamit tàng yenn tàngoor yoo xam ne duñ fa mën a dund borom subhaanahu wa dafa def ne maanaam ci atmosphère bi dafa def maanaam mu am muy mu mu maanaam muy muy muy am benn genre euh, réfraction bu muy def maanaam muy wëlbati mbir mi à chaque fois euh, euh, tàngoor bi su ñëwee ah maanaam espace boobu. moom day wëlbati affaire bi da koy wëlbati tasaare ko ci yeneen ci yeneen place yi naka noonu tamit euh, ñun tey bu ñuy tege benn satellite ci benn orbite message bi dañ koy mën di envoyer ah mu daal di yéeg ci kaw mais day dellu si waat maanaam dellu si waat ci suuf bu ko defee wax ji euh, mën a mën a yegg si maanaam wax ji euh, yéeg wala image bi yéeg après mu daal di wàccaat maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñuy transmettre en direct ci télé yi ak yeneen yu mel noonu ak ci rajo yi euh, ak euh, technique technologie bi ñu utiliser nii ngeen ñu seetaan ni en direct maanaam yooyu yëpp satellite yooyu ak tamit GPS yi maanaam nit kuy dawal dégg nga GPS bi maanaam information bi day yëg daal di wàccaat loolu alxuraan day tudd asamaan bi tuddee phénomène boobu alxuraan maanaam asamaan si am possibilité di ko def euh, couche mu am ay couche wala ay place ci asamaan si yoo xamante ne loolu daf ciy possible loolu asamaan alquran day tudd asamaan di ko tuddee noonu mooy ar raja mooy bi mu naan wasamaa zaati raja maa ngi giñ ci asamaan bi nga xamante ne mooy boroomu delloo maanaam mooy day delloo mbiri te parce que affaire bi day ñëw mu delloowaat ko ci suuf comme ni nga xam ne tàngoor bi bu yegsee bu yéeg maanaam asamaan si delloowaat ko mu tasaaroo maanaam tàngoor bi au lieu suuf si di ko téye mu koy yéegal asamaan si tasaare tasaarewaat e, tàngoor woowu ci suuf si maanaam ay yu mel noonu yooyu yëpp ay mission la yoo xamante ne borom subhanahu Eh, ne asamaan yooyu daf koy daal di eh, def leneen nag alquran tudd eh, asamaan fekk li mu ci jublu ay maanaa yu wuute la maanaam du benn maanaa rek ci biir maanaa yi waaye ay maanaa yu wuute la léeg rek comme ci yenn aay yu bari yoo xam te ne day wax xalaqa samaawaati wal ard ba pare daal di fu mastawa alal arsh yooyu souvent. ay maanaa yu mboolem asamaan yi la parce que tamit am na beneen asa maanaam asamaan yoo xamante ne ñoom baatin lañ tamit yooyu tamit ay xaqaay yu réel yoo xamante ne euh, asamaanu baatin lañ te d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi wa bi muy rañaan asamaan baatin yooyu benn bu ci nekk dem na ca euh, benn bu ci ne dem na te benn bu ci nekk ci yooya euh, dase na fa dase na fa ak yeneen maanaam ci yeneen ci alayhi salaatu wa te naka noonu tase na fa ay malaayika euh, kon asamaanu baatin boobu loolu loolu tamit euh, loolu léeg-léeg borom subhaanahu wax asamaan de manière général ak suuf si maanaam fekk asamaan yooyu muy tudd maanaam euh, asamaan boobu la ci jublu léeg-léeg kon nga gis asamaan comme par exemple tey bi naan. comme ay ah, eh, bi ñu bi ñu bi ñu wax ne moom la eh, moo tax sax eh, maanaam moo lëkkaloo ak saar bi bi mu naan bi borom subhaanahu wa naan ñoom li ñu wax maanaam an-Nadr ibn al-Haaris allahumma in kaana haadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaynaa hijaaratan mina as-samaa'i aw i'tinaa bi'adaabin aliim ne yàlla su fekkente ne yow daal mbir mi alquran bii daal ak yeneen i saa soxna bi muy wax dëgg la bu tukkee ci yow kon wàcceel ñu. Euh, maanaam tawal ñu ay xeer yu tukkee ci asamaan boobaa mën na yor maanaa yu bari maanaam mën na yor asamaan mooy ci kaw rek maanaam mu tukkee ci niir mën na ne mën na teg mu tukkee euh, ci euh, lu lu lu féete kaw rek lu ne al alu rek comme ni mu defoon ak Abraha ñoom ak ñay mooy asxaabul fiil na fa arsalna alayhim tayran ababil voilà ñoom tarmihim bi hijaaratin min sijil maanaam ñooñu maanaam loolu mën naa ne mooy comme ay picc wàcc Euh, wala boog mu am ay euh, ay comète maanaam ay yenn xeer yoo xam ne day tukkee ci asamaan si wàcc maanaam ci asamaanu tabax boobu maanaam wàcc ak yu mel noonu voilà comme ñu fa fa anzir alayna kisfan mina sama wàcceel ñu maanaam bu dee lii noonu la daal yow daal xam nga lan la coono lépp ba ba kiw boobu man ko waxal yàlla daal ne ko na wàccee dogit ci asamaan si maanaam dogit ci asamaan si mën na nekk asamaanu tabax mën na nekk euh, lu yàlla tabax maanaam mbugal bu mu jël. comme li alquran wa anzalna alayhim rijzan min as-samaa ñu wàccee ci ñoom mbugal bu tukkee ci asamaan loolu booba asamaan si mën naa tekki ay maanaa yu bari yu ah, mën na nekk euh, nekk ay comète mën na nekk ay ay ay tàngoor euh, biddiw yi wala jant bi mën na nekk euh, mbugal bu mu wàccee ci asamaan ci anam bu mën a wàccee mën na nekk taw boo xamante ne taw mbënd mu méttee méttee métti lay doon mën naa nekk voilà mën na ne lu ne kon Euh, yooyu léeg-léeg kon alxuraan tudd asamaan fekk loolu yu bari yooyu la ci jublu waaye aaya suñu aaya bi léegi laaj bi mooy ban asamaan la jublu ci suñu aaya bi maanaam kon ban xamee ne asamaan mën naa am maanaa yépp ci alxuraan la euh, la bi euh, asamaan lan lay teg bu la bi samaaul binaa mooy asamaan bi nga xam ne moom borom subhaanahu wa ta'aala mooy bi ñu tabax. boobu lay teg parce que li mu ci teg la daf ni kal muhl kéem ruuj la loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah taala ci maanaawu al muhl mooy lan euh, mais euh, bu ñu xoolee li nga xamante ne euh, moom la borom subhaanahu wa taala di wax ci maanaam maanaam ne asamaan bi ni mu ko tabaxee ne mooy asamaan la boo xam ne borom subhaanahu wa taala daf koo tabax tabaxit bi nga xamante ne moom mooy bi gën a rafet ci xeetu tabaxin yi tabax boo xamante ne mooy bi gën a sell ci xeetu tabaxin yi borom subhaanahu dafa ne nañ xool mu ne awalam yaral ladina kafaru anna as-samaa wal ard wa anna as-samaawaati wal ard kaanataa ratqan fa fataqnaahuma wa ja'alnaa mina al-maa'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun mu ne xanaa yéeféer yi awalam yara alladhina kafaru xanaa yéeféer yi gisuñu ne ne anna samawati wal arda na asamaan yi ak suuf si bu boobaa mooy asamaan yi nga xamante ne ñoom ñooy tabax bi mooy mboolem galaxie yi nga xam ne ñoo existé waaye tamit mooy asamaan yi nga xam ne dañoo tegaloo di juróom-ñaar mu yu zahiri ak yu baatini naka noonu ak suuf si suuf si tamit comme juróom-ñaar la dafa am suufa zahir mooy bii ñu am après mu am juróom-benn yeneen yi ci des yooyu suuf ay baatin lañ léegi mu ne ñoom ñëpp kaana taal ak toqan maanaam nga jël mu gis suuf si kon mu tudd suuf ba pare daal ni ñeneen ñi ñëpp muy asamaan yëpp mu mu def leen benn entité ba pare suuf si mu def ko benn entité moo tax mu ne kaanataa ñoom ñaar dañoo nekkoon rattqan mooy. Euh, ak ndënk ak maanaam ratq mooy loo xamante ne dafa fatt dafa fatt waaye nekk benn bloc loolu moo tax euh, expression wu ratq dafa yéeme sax alxuraan ni mu jëfandikoo baat boobu ndax dafa ni euh, suuf si ak asamaan yi maanaam mooy kon univers bi yépp nan la demoon mu ne dafa nekkoon loo xamante ne rakk la woon maanaam mooy benn bloc la woon indissociable loolu mooy rakk maanaam tey euh, léeg-léeg nga gis xeer yoo xamante ne day gis ne lii mën nga dissocier lii par rapport ak lee maanaam mën nga ko teqale waaye bu fekkente ne xeer bi dafa nekk loo xamante ne benn xeer kese la maanaam moom toj ko rek nga mën maanaam toj ko kese nga man mais mënoo leen a tàqale maanaam ne élément bi ak élément bi maanaam loolu moom mooy. Euh, mooy euh, euh, mooy raq ko mooy lu tàqali lu lu lu lu tëj ah, ne loolu it noonu la mel ne maanaam lu lu lu compact la woon benn mbir la woon élément bu compact bu dissocié wu woon tàqali noonu la demee woon te sax bokk na ci li yéeme ci aay boobu mooy ne borom subhaanahu wa taala dafa ni xanaa yéef yi gisuñu maanaam loolu mu nekk ishaara bu mag junj bu mag ci nekk xam-xamu mbir moomu ak détecté ko ña koy njëkk a gis ci nit ñi te di ko xam xam boo xamante ne ñoom duñ jute ci ne lii dëgg la te nii la mbir bi bindoo mooy ay yéefér la ñuy doon maanaam kon ay yéefér ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo koy njëkk a gis ñoo koy xam moo tax borom bi ne xanaa ñoom gisuñu ñoom yéefér yi ne asamaan yi ak suuf si dafa nekkoon benn mbir mu compact benn benn nee na fa fa takk naa ma fa taqa moom mooy ma tàqali leen ma toj leen ñoom ñaar ma tàqali leen toj leen dissocier leen euh, loolu moom moo euh, lii nag maanaa yi nag lii mooy maanaa zahir am na maanaay baatin naam mais maanaay zahir bi mooy lii ñuy wax nii loolu mooy lan tey bu ñu xoolee yaa subhaanallah ne asamaan si ak suuf si maanaam moom mooy kon mboolem univers yëpp dafa nekkoon benn bloc indissociable et que le fait que mu jugee ci ñàkk am ñëw ci am mooy ne kon volume boobu mooy dafa niiroon mooy ne dafa niiroon ci bi muy génn sauf que densité bi ci nekk dafa infini bon énergie bi ci nekk dafa amul fu mu yam moo tax saa su nekk muy gën di yaatu comme li Alxuraan wax wa inna la musaa'un asamaan si ñun ñoo ko tabax ak kàttan bu mat sëkk waaye ñun ñoo koy yaatal daa ima maanaam kon li mu ne fa fa takk naa huma ñu daal di leen di tëj maanaam disloqué leen dissocié leen maanaam mooy gis toj gu mag boobu tas day ànd ak organisé maanaam day ànd ak nizam li ñu naan ak nizam nañu ci taxawiya bi bokk ci dalil yi wane maanaam aqida taxawiya gisoon nañ ci ne bokk na ci dalil yi nga xamante ne mooy wane ne yàlla am na lu ñu tudde Euh, dalilu nizam maanaam wala dañu koy dalilu nizam kaw bi mooy dalil bi nga xam ne mooy organisation bi maanaam le fait que adduna bi nekk lu organisé wu loolu moom moo gën a parfait mooy moo tax expression bi alquran jëfandikoo moo gën a sax dëgër al expression bi nga xamante ne moom la euh, monde scientifique bi di jëfandikoo ndax monde scientifique bi ñoom ni ñu koy tuddee ñoom infijaaru kaw nii la wax mooy. l'explosion maanaam ñoom le big bang maanaam explosion lañ koy tuddee ne benn explosion la en fait explosion su amee kaw mooy am maanaam du am benn organisation ku nekk daf koy gis ci mbir yi explosé maanaam kii explosé mën naa maîtriser li muy explosé mais bu affaire bi explosé woon du am benn organisation lu nekk day tasaaroo te lu ne mën naa dal fu ne ci mën naa dal yépp lu ne alors que fii adduna bi mu ni mu ni mu tasee lépp dafa tegu fu nekk dafa am lu fa tegu moo tax baatu fàq ko boobu alquran jëfandikoo mooy bi gën a adapté ba pare mu ne euh, euh, euh, maanaam kon dalilu nizam boobu mooy lan dañ koy tënk yaataloon nañ ko biñ ci tollee ci taxawiya bi ak yeneen xeetu dalil yi wane ne yàlla am na mooy ni adduna bi mooy tey adduna bi ni mel ak organisation bi ni mu mel biddiw yi benn bu ci nekk fi mu tegu galaxie yi ni ñuy tourner mu leer na ni lii xam-xam bu rëy ko def te lii lii ñu def nii dafa dafa nekk lu ñu maîtriser nga gis propriété yi nga xam ne moom lañ leen wax ci asamaan léegi ba tey maa gis benn bu ci nekk ni mu demee ak ni ko borom subhaanahu wa ta'aala tegee nga xam ne lii moom xam-xam ko defar ba pare ki ko defar daf koo bëggee nii mooy tey exemple tey euh, loolu képp ku am doom xam na ko li may wax nii li ma nar a wax nii képp. am doom wala mu mës dëkk ak xale xam na li may wax maanaam tey su ñëwee ci néegu xale bi euh, fekk ñu tegaloon ko ay joué mu foo ba pare maa da ngay gis foofu yëpp day tasaaroo day tasaaroo yaa ngi dégg nga defar sa néeg ba pare defar salon bi wala yooyu ba pare nga gis xale bi moom bu ñëwee maanaam bu ñuy def maanaam ni muy ni muy ni muy ni muy tàq ni muy ni muy désordre bi muy indi day suuf ka que sauf que désordre boobu noonu li tax mu mën a demee noonu moom mooy amul namm-namm ci ginnaaw maanaam xam-xamit lalu waaye tey buñ ñëwee gis xale bi tasaare néeg bi fowukaay yi fu ne lii mu sànni fii lii mu sànni fee dégg nga naa euh, euh, euh, naay bi ci lalam mu sànni fële Eh, yére yi mu tasaare def ne nangam boo ñëwaatee tey fekk maanaam lii buñ ne lu tax lii lii nu mu demee nii maanaam da ngay xam ne ki ko def amul namb-namb bëggu ci maanaam amu ci benn objectif wala tey buñ ne woon ngelaw li moom moo fi dugg tas néeg bi nii maanaam tasaare néeg bi nii ngelaw li dafa foor boobaa loolu nit ki tamit bu ko mën a weddi maanaam du mën a weddi ne ngelaw li moo yàq lii moo def lii moo tasaare nii Euh, euh, wala yu mel noonu mais tey bis bu ma ñëwee fekk loolu ñu doon wax na ngelaw lay ko tasaare damay ñëw fekk mu organiser wu maanaam ñu tegaat ko yére bu nekk ñu lem ko niñ ko war a lemee mais passé ko teg euh, dugal ko ci armoire bi ñu war a nekk wala batan bi mu war a nekk wala ci valise bi mu war a nekk ma ñëw fekk jouet yi benn bu ci nekk ñu teg ko fi ñu ko war a teg ma ñëw fekk Euh, lal bi laluwaat bu baax naa bi tegu fa mu war a tegu bu boobaa boo nee ma lii ngelaw lee ko def damay xam ne li loolu ñeelu maanaam maanaam damay xam lu tax parce que damay xam ne lii dafa am luñ maanaam loolu moom mooy dalilu nizaamul kawni maanaam ci tënk ki ko def dafa am lu mu ci bëgg maanaam tay tey munoo jël par exemple sa texto mu am ay mots yu leer nga envoyé benn nit ne ko yow diw sangam yow laay waxal euh, yëg naa li nga ma def yëpp waaye bis bu ma la jàppee dinaa la bi nga wax ko loolu ba pare envoyé ko ba pare daal ni sama loxo bi moo juum rek di tàppe di tàppe di tàppe loolu pour mu gëm ko day jafe parce que lu tax parce que wax ju organisé woo noonu maanaam euh, nit ñi maanaam du koy du du noonu rek par hasard noonu rek du ko du ko du ko euh, te comme niñ ko gisee woon tamit mooy ne euh, hasard dafa am benn règle boo xamante ne moom lay toog boo xam ne moo koy al moo koy alimenté mooy mooy ne hasard euh, mooy as-sudfa mooy hasard maanaam moom daa iman daa iman euh, lu mbir yi gën di bëri possibilité wu mbir mi maanaam mbir mi nekk hasard di organiser wu di gën a mbir yi gën di bëri muy muy gën a compliqué pour mu nekk hasard voilà euh, léegi li nga xamante ne kon moom mooy. Euh, asamaan si kon borom subhaanahu wa ta'aala ni mu ko tabaxee maanaam moom suuf si kon daf leen a tàqale maanaam nga gis xataa expression yi alquran di jëfandikoo mooy ne moom dafa am ci nu mu déparé mooy lépp benn la woon bloc la woon mu tàqale ko ba pare li mu ci teg mooy yéeme waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy dañoo def ne su ndox moom mooy départ mooy origine lépp luy dund maanaam lépp luy dund rek dafa déparé ci ndox ba pare daan di yéefiri ni afalaa yu'minuuna maanaam comme que ñoom ñoo njëkk a découvrir loolu maa xanaa ñoom duñ gëm maanaam loolu ay mbir yu yéeme mooy ne kon asamaan si borom fantal noonu la ko tabaxee comme niñ ko gisee daf ko def ay galaxie comme mooy moom maanaam mooy al buruj wa samaa'i zaatil buruj voilà ak ja'ala fi samaa'i burujan dafa def ci asamaan si ay ay ay wàccuwaay ba pare def ko ay data maanaam nga gis ni mbir yi mel. asamaan si lenn lu ci nekk borom subhaanahu wa ta'aala tabax ko ba pare defal ko ay ay ay ay euh, euh, euh, def ci ay biddiw ba pare ne biddiw yi daf koo taaral maanaam dafa taaral asamaan si effectivement biddiw yi dafa rafetal asamaan si comme li nga xamante ne noonu la ko ñëpp di gise ba pare mu organiser wu parce que biddiw yi jant maanaam nii lépp comme ni jant bi di jógee penk di dem sow noonu la mboolem biddiw yi di jóge penku di dem sow weer penku lay jugee dem sow maanaam loolu mooy li nga xamante ne amul benn biddiw bu def contraire ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala noonu la ko bindee maanaam donte eh, léeg-léeg du ne jant bi ci jëmmi boppam mooy dem wala bi mais suuf si ci boppam mu yëngatu tamit mu am kon organisation boobu borom subhaanahu wa def loolu tam mu nekk beneen mbir bu Euh, biddiw yi wax nañ léegi ni nga xamante ne noonu la leen borom subhaanahu wa ta'ala def euh, ay nga xam ne léeg-léeg ay ay millions de de d'années lay def pour ñu mën koo gis wala ay milliards d'années lay def pour ñu mën koo gis wala ay ay ay ay ay at lay def pour ñu mën koo gis hatta biddiw bi gën a jege jant bi suñu si suuf si maanaam à part bi biddiw bi ñu gën a jege noonu la mel maanaam ñeenti at lay def pour ñu mën koo gis ainsi de suite loolu yëpp dafa am lu mu ñuy wan. yooyu yëpp daf ñuy wan ne euh, te borom subhanahu moo tax xoolal saar bii nii saar bi ko jiitu mi ngi waat naan falaa uqsimu bimaa falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wa maa laa tubsiruuna maa ngi giñ ci li ngeen di gis ak li ngeen gisul li ngeen di gis nii bokkul ak li ngeen gisul ba tey te te mooy lii xew te gisoo ko ci biddiw yi ni mu mel te loolu noonu boo xoolee saar boobu partie boobu ci jeexitalu saar bi moo partie dañoo nuroo falaa uqsimu li tàmbalee falaa uqsimu ba ci fa sabbih bismi rabbikal azim ci ñaari saar yooyu dañoo nuroo mu am kon ay xaqaa'iq yoo xamante ne dañ koy wax te ñu nuróole ko lool ay réalités yu ñuy décrire te ñu nuróole ko lool mu ne kon falaa uqsimu ci suratul waaqa bi ma bi mawaaqi'in nujum maanaam ci place yi nga xamante ne mooy place yu wuute yi nga xamante ne yooyu la biddiw yi nekk ba pare daan moo wa innahu la qasamun law ta'lamun azim te loolu di ngiñ la koo xamante ne ay boo leen xamoon di ngeen xam ne ngiñ bu rëy la euh, loolu mooy ne kon biddiw yi borom subhaanahu wa taala noonu mu leen defaree nga xam ne asamaan si loolu la loolu maanaam moom mooy tabaxin bi maanaam mooy ne ànd ak ne seen diggante yi benn bu ci nekk day am ay mbir yu yéeme te euh, bokk na ci leneen li la xam te ne mooy ànd ak ne maanaam dafa tabax maanaam du find seen diggante diggante galaxie yi diggante euh, planète yi diggante yëpp viddu du viddu moo fa nekk moo tax mu ne xal ba pare ba pare ba pare mu aj ko rafa'a samkaha fa sawwaha maanaam borom subhaanahu wa ta'aala daal di yëkkati asamaan si maanaam euh, ni mu mel noonu mooy voûte bi téeg bi ni mu mel mu yëkkati ko ba pare yemmale maanaam modéliser moo tax mun a xoolal maatara fi xalqi rahmaani min tafawut doo gis ci bindu yàlla bi aju fees dellu ji de ak wuute farji farji al basara hal tara min futur dellool sa bët est-ce que di nga ci gis aw maanaam lu ci yàq lu ci xar lu ci bënn su marja al basara karratayni yanqalib ilayka al basaru xaasi'an wa xasiira maanaam dellool sa bët saa sama maanaam karratayni bi maanaam karrat ba'da karra maanaam saa yoo ko xoolaatee xoolaat ko xoolaat ko laa même chose la lay jox mooy mbind mu parfait li yëpp ki ko def mooy buur yàlla boroom subhaanahu wa ta'ala euh, asamaan si nag euh, tamit maanaam kon noonu nga xamante ne noonu la mel euh, nga gis ay parties ci asamaan si yoo xamante ne dañuy à la limite buñ ko photo maanaam da gis mu mel ne ay montagne léegi léeg mu mel ni ay géej léeg-léeg mu mel neneen ak neneen maanaam yooyu yëpp borom subhaanahu wa tabaxee ko noonu defaree ko noonu euh, kon mu nekk lu yéeme léegi mu ne waaye asamaan si mu ne yawmal qiyaamati maanaam malgré ne asamaan si maanaam ni mu mel nii yépp mooy description bi yëpp borom subhaanahu wa euh, ba pare sax am leneen lu yéeme ci ci li mu bindee ci asamaan si euh, mooy le fait que mu créer ci biir asamaan si maanaam dund maanaam ay comme biddiw yi ni ñu mel nga xam ne dañuy am benn xeetu dundin mu am asamaan mooy mu am ay biddiw yoo borom subhaanahu wa daf leen daf leen tudd mooy comme bi mu naan at-taariq comme mu naan was-samaa wat-taariq wa maa adraaka mat-taariq biddiw yooyu nga xamante ne. dañuy yëngatu di def bruit boo xamante ne mooy taare voilà nga xamante ne borom bi ne loolu moom mooy lan maanaam day bët jaar ci yoon yi maanaam day daw voilà di def bruit boobu boo koy dégg mu ne am nag mu saatu maanaam biddiw lay doon yoo xamante ne maanaam lépp lu ñu romb dañ koy dañ koy wanaasu lu ñu dañ koy wanaasu lu dugal la ci dugal la ci ci ci ci ci ci ci mu kàbb moom la moom la gars yi naan trou noir mais dafa am beneen euh, explication bu Alxuraan joxe ci trou noir yooyu mais bu yéeme mooy dafa boo borom subhaanahu wa ta'aala dafa melale place yooyu noonu mooy xeetu biddiw maanaam yoo xam ne duñ ko gis parce que trou noir. li ñu mooy noo dafa am lu mel mooy dafa mooy déjà duñ ko gis même leer bi lumière moom da koy absorbé su ñëwee maanaam moo tax kenn mënu koo gis trou noir du du lu mu ñuy teg bët ñaareel bi ci des moom mooy euh, dafa gaaw voilà maanaam ni ñuy ni muy nu ñuy dawee euh, dafa gaaw ba pare lu ko romb mu mu dugg ci mu dugg la maanaam day day da lay absorbé ba pare bu la duggalee maanaam du ñu xam fan la la maanaam da ngay mel ni ku disparaître mais dañu wax ne biddiw bu demee ba nga xamante ne leer yi moom moo jeex moom ci lay meree noonu te loolu Alxuraan tudd na ko bi mu naan falaa uqsimu bil xunnas al jawaaril xunnas maa ngi waat ci ñi nga xamante ne dañuy làqat biddiw yooyu nga xamante ne dañu al xunnas parce que euh, euh, mi ngi jógee ci euh, comme mooy xanasa moom mooy loo xamante ne day ma day làqatu maanaam mooy mënoo koo gis loolu moom moo tax seytaane borom subhaanahu wa ta'aala tuddee ko al mooy ki nga xamante ne ah, moom bu lay dee doo bu lay bu lay inspiré doo ko gis moom bu lay bu bu bu lay noonu la mel su lay influencé yow doo ko gis ndax daa mën a làqatu maanaam biddiw yooyu nag borom bi tuddee leen al xannaas ba pare daal di tuddee al yi ñi nga xam ne dañuy daw nga gis muy vitesse bu gaaw bi ñuy def ba pare daal di al nas moom mooy luy luy luy aspirateur maanaam comme bale moo tax bale ñu naan ko mit nasa maanaam mooy bale moo nga xam te ne day day da lay jël da lay tibb da lay da di aspirer ñoom ñëpp maanaam lii yëpp mu nekk kon ay bind yoo xam ne borom subhaanahu wa daf ko noonu la tabaxee asamaan si noonu la ko def mu mel noonu mu nekk lu yéeme mais nag malgré loolu nee na bis boobu àllaaxira bu yombal xiyaama maanaam bokk na ci ni muy màndargawoo mooy kël muhli day mel ni al muhl al muhlu moom mooy luy luy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom dafa ni moom mooy comme dóorgaluye zayt mooy diw soo ko tuuree maanaam li nekk ci suuf noonu li nekk ci suufas diw maanaam tey te tey rattax loolu moom mooy Euh, moom mooy almuhlu euh, ku mel ne euh, imam Mujaahid rahimahullah moom dafa ne moom mooy mu ne ak damm wa sadid maanaam mooy deret ak dëtt voilà ak dëtt maanaam wala deret wànjar mooy deret jooju nga xam ne day day day day day jaxasoo dëtt maanaam day dem di jéng ci ci ci Euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom dafa ni mu ne kulla kullama zaaba min an-nuhaasi wa dhahabi wal fiddati wa ghayri maanaam lépp loo xamante ne dafay seey dafa ruy ci wen përëm or xaalis ak yu mel ni ñoom maanaam yooyu ñoom ñoo tudd loolu moom moo tudd al-muhur al-Qur'an nag tudd na ko ñaari yoon mooy al muhlu euh, mooy maanaam yeneen ñaari yoon yu bokku teg fii euh, bu njëkk bi moom mooy fi mu naan wa in yastaghithu yughathu bi ma'in euh, kal muhli yashwi wujuh mooy bi nekk ci suratul suratul kahf mooy ñoom su ñu nekk safara wa in yastaxiisu suñu leen eh, sàkkoo eh, ndimbal ne nañ leen nandal nañ leen nandal yu raasu bi maa in dañ leen di nandalee ndox moo xam ne kël muhli maanaam mu daal di jëfandikoo boobu boobaa da gis mooy eh, comme day daal di yor yëpp mooy ruuy rek lu ñu ruyal moo xam seen deret la maanaam ak yi moom la ñuy tàngal baxal ko wala mu nekk Euh, lu ñu ruyal mooy euh, euh, or maanaam wurus xaalis përëm ak yu mel noonu ñu ruyal leen ah yoo xamante ne voilà maanaam ba pare boo ko xoolee ne mel day rattax maanaam kon nga gis ne day rattax comme li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne waaye yashwil wujuh maanaam yashwi mooy day rocc day mish wi maanaam baat mish wi foofu la jógee maanaam day mish wi xar kanamu nit ñi yal nañu yàlla sàmm euh, euh, am na tamit fi ko borom subhaanahu wa ta'ala waxee ci euh, sourate Dukhaan dina inna shajarati zaqqum ta'aamul asiim kal muhli yaghli fil butuun mu ne garab gi nga xamante ne moom mooy zaqqum loolu moom mooy ñamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom bàkkaar yu rëy yi nga xamante ne seen xol ah, dafa maanaam seen xol dafa fees. mooy yàlla ay jikko yu ñaaw rek lañ di yor ci seen xol ñooñu dafa am benn garab mooy comme rëy comme comme bokkaale rëy ngistal déggital iñaan soxor mbañeel yooyu noonu ñi ko jikkoo ah, ñooñu mu ne ñoom bu ñu demee sawara yàlla nañ ci yàlla musal ñam yañ leen di jox mooy garab googu muy saqum mu ne kal muhl maanaam gis nga day mel ni muhlu mooy euh, nga gis kon firi yooyu yëpp da ci daal duggaale mooy kon euh, comme përëm wala or wala xaalis bu ñu bu ñu ruyal tàngal ko baxal ko ba mu ruyu noonu nekk lu ndoxe waaye di ànd ak euh, mu mel ni dëtt tamit ak wànjar dereetu wànjar ni muy mel noonu ak ak voilà ak tamit lii li nga xamante ne moom la maanaam niin maanaam diwlin bu yàggee fenn maanaam nga tuur ko ci fuuf ni ngay gis noonu muy rattaxee noonu loolu di rattax ah euh, nga xam te ne boobu téye day day day day day mel ne lu solide tuuti muy rattax maanaam ruy googu loolu moom mooy li nga xamante ne euh, mu ne noonu lay la la la garab gi di def ci seen biir bi yàq lii fi di tuur te ren nga euh, yàq lii fi bu tuur maanaam mooy day day day day bax ci biir ci seen biir yi yàlla nañ ci yàlla mosal maanaam kon. fii bu ñu gisee alquran tudd ne kal euh, muhli maanaam noonu lay mel maanaam mooy kon asamaan si ni nga ko gisee mu nekk tabax boo xamante ne tabax la bu bu bu taxaw maanaam da gis yëpp day daal di mel noonu day daal di euh, day daal di ruy day daal di ruy asamaan si noonu lay mel te loolu bokk na ci li koy liy wane ni maanaam loolu lay tekki alquran tudd na ko lu bëree bëri mooy nee na alquran nee na maanaam loolu lii moom moo tax ñu ñëwoon ci yaatal. Euh, baat maanaam asamaan tabaxu asamaan bi ni ko borom bi tabaxee subhaanahu wa maanaam li tax ñu taxawoon ci euh, baat bii moo tax kal muhli bii moo tax voilà ndax bu xoolee euh, borom bi subhaanahu wa ci aaye ci maanaam am na lu dul benn du ñaar ci aaye bi mu naan masalan wa izan nujumun kadarat yawmal xiyaamati moom mooy bis bi nga xamante ne biddiw yi in kadarat maanaam eh, in kadarat mooy dañuy ne dañuy dem ba mel ne alkudratu alkudratu mooy comme raxasitu deret raxasitu deret ni mu mel maanaam loolu moom mooy alkudratu d'ailleurs eh, jigéen ñi di gis mbërëg bu ñuy jeexal maanaam am na lu ñuy tuddee as-sufratu wal kudra maanaam kudra boobu loolu moom mooy mooy xam te maanaam raxasit boobu loolu mu ne asamaan si yowmal xiyaamati biddiw yi mu ne biddiw yi dañuy dem ba mel noona léegi dañuy mel ni raxasitu deret ngi gis kon mu dëgëral li imam Mujaahid wax rahimahullah euh, nga gis tamit beneen maanaa bi nga xamante ne moom la euh, alquran tudd ci euh, loolu bi mu naan fa izaa shaqqati samaa'u fa kaanat wardatan kaddihaan maanaam bis bi boobu nga xam ne mooy yowmal xiyaamati asamaan si day xar shaqqati sama maanaam kon asamaan si ni mu nekkee tabax noonu léegi nag day xar maanaam yi nga xam ne ñoom ñoo doon tax ba asamaan si nekk benn euh, euh, euh, corps bu compact day xar nag day shaqqati sama voilà ak tamit wa idha as-samaa'u shaqqat ak li asamaan infitaar maana mooy infatarat mooy tamit day xar def ay bënn-bënn maanaam am ay jaarwaay wa futihati samaa'u fa kaanat abwaaban dañuy ubbi asamaan si bu boobaa mu nekk ay buntu maanaam yooyu yëpp mooy organisation bi borom subhaanahu wa ta'aala tegoon ci asamaan si ak biddiw yi galaxie yi yooyu yëpp léppay perturbé wu bis boobu maanaam loolu la alxuraan di wax ba nga xamante ne day mujj yi nga xam ne ay koor lañ yu dëgër maanaam dañuy daal di mujj seey nekk lu ndoxe loolu la alquran di wax mu am lu mat a bàyyi xel euh, alquran buy wax buy wax al ajjana euh, ak safara daan ne maa daamati samaawaatu wal ardi feeg asamaan saa ngi sax ak suuf si lim loolu tamit asamaan tur boobu baatu asamaan foofu alquran du ko indi muy tekki asamaanu ajjana ak asamaanu safara boobu tam bul ko fàtte. maanaam aaya boobu foofu foofu asamaan li muy teg mooy asamaanu ajjana ak asamaanu safara dégg nga euh, kon buñ dellu see fii mooy ne asamaan si ni ñu meloon le borom su en temps da koy da koy da koy soppi def ko mu mel ni lu ndoxe voilà dégg nga fa kaanat war maanaam day mel ni euh, borom bi maanaam melale ko comme. Euh, lu lu xaw orange fleur fleur orange bi voilà nga xamante ne day mel ni comme si loo xam xamante ne euh, euh, dañ dañ dañ dañ cee sotti comme diw diw maanaam lu mel ne lu ñu def diw ak dugg kat bi xam maanaam kon loolu yëpp day wane ne al muhlu foofu loolu lay tekk maanaam baatu muhlu mooy tekk loolu moo tax arab yi bu ñu waxee am xala maanaam am xala mooy. mooy mooy yooral yabal mooy mooy mooy mooy bañ a mooy sàgg ba bàyyi dara quoi mooy neenal ko mooy comme am duñ ko way dal bàyyi leen noonu ñu dem bàyyi leen ñu dem seen yoon quoi voilà bu leen téye maanaam parce que lu tax parce que ndox mi bu boobaa noonu lay def asamaan si ak suus man maanaam asamaan si yëpp day daal di soppeeku mel noonu loolu kon moom mooy euh, al moom kon yombal xiyaamati da ngay gis événement bu musta am da gis mbir yi demee noo xam ne musta demee noonu. te loolu yëpp day wane kàttanu borom subhaanahu wa ta'aala ci ne adduna bi nii mu demee nii moom su ko neexee moom neneen lay demee moom borom subhaanahu wa euh, euh, neneen la koy la koy demale la koy la koy la koy melale kon euh, ci kaw loolu kon gis nañu ne borom subhaanahu wa fii kaaf bi mu jëfandikoo kaaf bi mooy moo maanaam li tashbih la mooy day melale. bu ko defee nga gis ne bu mbir soppeekoo asamaan si melatul nii mu mel maanaam day mel neneen waaye noona muy mel moom la la borom subhaanahu wa di melal euh, lu yëpp day wane li nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala xamee lu xew ak lu xew yeneen yi nga xamante ne ñoom euh, bii di ñëw insha allah euh, dinañu su ko defee insha allahu taala ñu daal di leeral. li nga xamante ne moom mooy tamit borom subhanahu wa ta'ala wax ci ci doj yi montagne yi ah ak euh, lan maanaam xeet yi nga xam ne moom la borom subhanahu wa ta'ala amal ci ay xeet yi maanaam montagne comme ni nga xamante ne alquran ci boppam moo koy tudd léeg-léeg mu tudd aljibaal léeg-léeg mu tudd yi ah léeg-léeg mu tudd euh, mu tuddee ko watat maanaam euh, mooy wal jibaala aw taada maanaam ak yu mel njariñ gi nga xamante ne moom la doj yi am ci suuf si ak borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne noonu la tabaxee daji teg ko ak kiimtaan gi nga xamante ne moom moo ci nekk euh, borom ak ni nga xamante ne tamit bu yowmal qiyaamee li nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ba doj nekk loo xamante ne euh, moom tamit day mel ni karawu euh, jur gi maanaam mu mel ni leen boo xamante ne dañ ko dañ koo dañ koo dëbb ba pare wala ñu ñu ñu ñu cuub ko voilà maanaam ñu bid maanaam nga xam ne Euh, doj yi montagne yi bis booba yowmal xiyaamati dañuy nekk lu lu taxaw ba tax euh, maanaam dañuy nekk lu lu lu tasaaro boo tax laa tara fiha iwajan wala amta maanaam suuf si ni ko borom subhanahu wa ta'ala di defete dootuñ ci gisati lu maanaam noonu nga xam ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala di defee loola euh, bu yowmal xiyaamee maanaam wuuteeg ni nga xam te ne noonu la suuf si nekkee nii ne suuf si nii mu nekkee nii moom firaasan maanaam lal la waaye doj yi moom mu def ko mu nekk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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا